أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد أمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الإمام الحافظ أبو زكريا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 kon ci suñu jotaay bi ñu génn walillahi alhamdu wal minna ginnaaw bi nga xam ne lañ jeexal garab chapitre buntu numéro euh, cent quatre muy téeméer ak juróom-ñett fukk juróom-ñeent fukk jeexaloon xadis bi mujj woon gis mu doon xadis mille soixante-trois mu ne woon wa an anasin radiyallahu ta'ala anhu anna rasulallah sallallahu alayhi wa sallam anna rasuulallahi sallallahu alayhi wa sallam axxara laylatan axxara laylatan salaatal ishaa'i ilaa shatril layl walillahi alhamdu wal minna tey ñu war a dugg ci buntu garab gu bees di chapitre cent quatre-vingt-onze mu ne baabu buntu fadli salaatil jamaa ñu ngi ci kitaabul fadaa'il ba léegi muy buntu ngëneeli mu ne baabu buntu fadli ngëneelu salaatil jamaa julli mbooloo Eh, boo seetloo imaam si waxu fi lan mooy àttee julli mbooloo waaw ah, mu nekk masala mu siiw diggante ci boroom xam-xam yi ñi nga xam dañ koo def ne farata la julli mbooloo moom farata la waaw te am na xadiis yi muy indi fii nii ci biir yu koo xam ne ñoom yooyu la ñuy sukkandikoo amaana bu ñu ci agsee eh, insha allahu taala dinañ ci taxaw léegi eh, ak ñi nga xam dañ ne farata la ñi nga xam ne dañ koo def charte waaw ci julli comme zahiri yooyu ne condition la ngir julli mooy il faut waa ji julli mbooloo daa bokk mbooloo mi sart la waaw ci julli ji waaw ñu mel ni mbooloom xanbali yi ñoom rahmatullah alayhim ñoom jàpp ne farata la waaye mbooloo ñoom bokkuñ ne ci jàkk ji kese la mën a doon mais da ngay julli mbooloo voilà waa jumhurul ulama min al xanafiyati wal jumhuruhum ñoom ñu ne mbir mi eh, julli mbooloo ñii def ko sunnatun muakkada waaw mooy ñii ne eh, sunna la boo xam ne bu ñu feddali ñii ne de am ñu ko def eh, fardu kifaaya bu amee ñu ko taxaw wàcc na ñu ci def ci gàttal wallahu taala alam anwaana ñu gin cee dugg bu ñu agsee ci xadiis yi nga xamante ne nii ci la yonent bi alayhi salaatu wassalaam di wax muy xadiis mille soixante-huit ci bunt bii ñu nekk naan bëggoon naa waat naa ci fi nga xam ne sama bakkan ci loxoom la nekk bëggoon naa daal di digle ñu dajaleel ma ay matt waaw ñu taal leen eh, ma digle julli jot ma digal am koo xam ne mooy taxaw sama place jiite nit ñi ma dem ci ay nit ñoo xam ne dañuy wuute du ñu ñëw julli fii ci di julli ci mbooloo mi ñu taal leen ci seen ñu dajale matt ya taal leen ko seen seen seen kër ya waaw kon buñ ñëwee foofu loolu euh, ñi nga xam dañ ne farata la loolu hadis bu rëy rëy rëy la boo xam ne quand bu ñuy sukkandiku loolu ak ñeneen ñi nan lañ ko déggee bu ñëwee foofu insha allah amaana euh, dinañ boro waale même bu dee bi ujaala lay doon ci lu gaaw masala mi niñ la ko waxee nii ci gàttal muy àttee julli booloo inda al ulama al amilin radiyallahu taala anhum kon sauf que fii Euh, bunt bii da koo samp non pour leeral loolee atte bi waaye mooy ngëneel gi nekk ci julli mbooloo baabu buntu fadli salaatil jamaa ngëneel gi nga xam ne moo nekk ci julli mbooloo en groupe te bañ rek di ko julli en solo fuñ la fekk yow desee julli voilà loolu lu am am solo la léegi nag ngëneel yi ci nekk waaw te nag bu ñu xamee ngëneel yooyu wax dëgg yàlla euh, nit nag lu la sa bakkan jay jay jay loo topp topp sa bakkan xanaa doo gis xéewal yi yonent ma lay saa saam wax leer yi baawaan aka saawaan ci bu dee mbooloo ngeen julli léegi nag ngay continuer parce que loolu laa miin bon man fii suñu kër loolu la ñu mag da defan ah. voilà nga xam ne ku nekk bu jógee li muy def lenn la julli day jot kii julli fii kii julli fee kii julli fee nga gis ci salon bi kéewu ngay julli fee kéewu ngay julli fee ku nekk te benn waxtu la ñuy wala am na fi tapis yu bari au lieu ñu jël tapis yi lal julleendoo nga dégg kenn ki jël di julli keneen ki naan ko waa julli boo paree nga alma ma julli wala iyaazu billah tam même julli bi la ñuy julli waaw ay nit ñoo xamante ne euh, loolu nag euh, foo ko gisee signe la buy wane ne ñii ak ak dëppoo amul ci seen biir waaw ak luñ ko mën a camoufler camoufler mooy ak dëppoo ak nekk benn sori na di nekk ci seen biir non non waaw moo tax it képp koo xam ne nii ngeen mel seen kër gaa yi ay unité de façade kese fa nekk dañuy wane ci biti ñi que ne benn lañ nangam waaye seen xol yi àndul tahsabuhum jami'an wa qulubuhum shatta wallahi da leen di dal waaw da ngeen di jàpp yow bu dee ñi julli mbooloo ci boppam la yonent bay saasaam naan euh, sawwu sufuufakum aw la yuxaalifunna allaha bayna qulubikum waaw la tusawwunna sufuufakum walla noonu waat naa ne di ngeen defar seen sàppe yi mu jub paj waaw ngeen takkaloo waaw wallay waat naa ne yàlla dina féewale seen xol yi yow bu dee ñooñu ñëw nañ day julli mbooloo de ñoom la ñuy wax lool léegi lan ngay xalaat ñi nga xam ne ñoom seen yoon newu ci en solo ku nekk kay taxaw fee di julli ñoom ñoom dañ leen a jëllale voilà waaw dañ leen a jëllale moo tax dara ci wàllu diine euh, euh, du ñu ko taxawal ensemble mu jag waaw foo gisee mu jag niru lu jag ci biti nii euh, maa ngi lay <laughs> ñaan yàlla musal la bu ñu nekkee ay groupe groupe bu groupe ku nekk la muy wax ca moroom ma nga xam ne éé ñii sawaay <laughs> ñii bëñ bëñ bëñ weex na waaye dereeta ko lala boo gisee muy meex <laughs> dëkkate yo gars yi comme ay ennemis quoi nii lan la comme ñoom ñi bokk def événement bi la ñenn ñi mën a waxe ci deru ñeneen ñi lu ñaawe nii ah loolu du dara loolu du dara te loolu moo li gën néew ci li nga xam ne moo leen dal ndax seen ñàkk booloo ndax boroom bi daa bëgg ah alladina yuqaatiluuna fi sabilihi saffan ka annahum bunyaanun marsuus hatta ci toolu xare sax boroom bi daa bëgg muy nekk mbooloo waaw defar sàppe yi mu bañ a nekk affaire falaa falaa ku nekk taxaw fee di positionné wu nu mu la neexee di xool ne man daal fii moom ak fii déedéet borom bi daa sopp ñi nga xam ne dañuy xare fi sabilihi saffan def ay rang wala yonent bi sallallahu alayhi wasallam bokk na lim doon njëkk a toppatoo bu taxawoon ci toolu xare. gis nañ badar bi gaay tax dafa defar moo defaral te moo doon defaral boppam sàppe yi amul ah ali defaral sàppe yi ah Usman defaral sàppe yi waaw aba barza defaral non non moom moo ko doon defaral boppam radiyallahu anhum waaw Allahu akbar kon loolu lu ama am solo la nekk mbooloo kon gënee lu julli mbooloo léegi al imaamul xaafizu Nawawi fii indiwu fi aaya ci kanam ay xadis kese la fi indi mu ngi indi xadis mu ngi commencé mille soixante quatre mu jeexale ko mille soixante dix ñaata xadis nga am hmm? sept xadis soixante quatre ba soixante dix inclus muy sept xadis kon insha allah lay indi fii mu koy tàmbalee xadis mille mil quatre mu ne an ibni umar radiyallahu ta'ala anhuma anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala salaatul jamaacati afdalu min salaatil fardhi bi sab'in wa ishriina daraja muttafaqun alayhi kon al imaamul haafidu an-nawawi rahimahullah mu ngi buntu bi di ko commencé xadis bii di xadisu mawlaana saydina wa mawlana ibnu umara radiyallahu anhuma mu ne anna rasulallahi te ne dawal yàlla li sallallahu alayhi wa sallama hmm, qaala nee na salaatul jamaati jullit mbooloo de afdalu moo gën min salaatil fadli ci jullit kenn bi sab'in ci juróom ñaar wa ishrina ak ñaar fukk daraja ci ay daraja jullit kenn jullit mbooloo gën na ko vingt-sept daraja ñaar fukk ak juróom ñaar ci ay daraja ay degré la ko ëppe waaw waxoon naa la bañ ko doon gis hadis biis hadis bi ne woon bi mu teg ci suuf boobu doon wax vingt-cinq hadis sayna Abu Hurayra bi radiyallahu taala anhu foofu waxoon naa la amul kenn laa wax koo xamante ne nii dinañ la la yow salaire bi ngay am bu dee kuy am salaire wala koo xam ne entreprise boppam la moo yor tailleur ab menu menuisier la wala tailleur la yoru kantinam wala jaaykatu fruit la wala mango wala jaaykatu pataas wala jaaykatu ay ay ay ay ay ay ay pajaas waaw moo xam ay pajaas lay jaay ay matelas ak lu mu mën jaay wala ab tool la yor ñu ne ko kaay gis bi am na loo xam ne boo ko defee day multiplier ce chiffre d'affaires wala sa en vingt cinq fois wala vingt sept fois waa ji wallahi kenn ci ñun du ko xam ca la ngay yëngu di ci am dara te mu nekk lu yomb waa mooy bu loo xam ne xam nga léeg-léeg ñu wax la ko mais sauf que yi nga ci tegal après di naan bon loolu moom saa yi laissons tomber parce que yow <laughs> loolu moom nii loo xam ne dafay simple yomb waaw boo koy def ñaata ngay gagner nga ne 1000 euros par mois ñu ne la 1000 fois 27 lay doon. nga ni mu ne la waaw te boo gën a yomb kaay leen ma yomb laa wax. wallahi képp kenn ci ñun loolu da nga koy dëkk di ko def ci saase doo xaar da nga naan sawaay wax ma tuwo bi dina ma gën gaaw bu <laughs> wala ma devenir milliardaire xaar <laughs> mille ba vingt xam ne am ma def lu yomb loo xam ne jëlu léegi may am vingt sept mille wallahi bu doon ñun noonu la ñuy def waaye nag Euh, euh, euh, loolu mooy suuqu dunya loolu mooy marché àddina ko quoi comme quoi liy xëcc jëmm ci àddina moo moo gën a fort ci ñun que liy xëcc jëme ci borom bi wal iyaadu billah aslahana allah yal nañu borom bi wéwanal waaw kon lii yaakaar naa ne ku xellu quand même du ko xam di ko sàggane quoi mën a julli mbooloo te julli mbooloo bi mooy liñ lay wax fi mu gën a gënee yàgg nañ la ko wax mooy ci jàkka ji waaye même ci kër gi neexal ko ci jàkka ji demoo waaye ci kër gi ngeen nekk fi mais kenn bi julli mbooloo way ko xam lii ndeysaan est-ce que ni ngeen bàyyi lii nag topp rek seen bakkan ak seen égoïsme ak lii laa tab lii laa miin waaw ak kenn bëggul jiite sa morom bu kenn kiy jàpp sax keneen kaa ngi njëkkante moom ngir gaaw julleen ji jiite ba waa ji bu ñëwee bu ñuy fekkee en tout cas bu mu fekkee ñeent yi bu dee ñeent julli la woon walla bu ko defee bu sëlmalee waa ji jóg di di mottali moom moom mu nekk ci leneen walla iyaazu billaah li nga xam lii ñun euh, walla nañ nañu nañu nañu nañu nangu suñu nafsu amaara bi suu yi nañ ko teg fee te nangu nag jullit ji ñuy woote woo mooy al istislaamu wommatu nañu wommatu nag ci njàngaleen yonent bi alayhi salaam waaw loolu mooy li am solo kon al imaamu kon mu ne muttafaqun alayhi léegi laaj bu njëkk bi mooy est ce ñoom ñaar dongo ko solo ñu la déedéet hadis bi jiitu woon al imaamu Malik ibn Anas imaamu daaril hijra te doon na ko ci kitaabu salaa fadlu salaatil jamaa al imaamu Allah waaw <laughs> Allah allahu akbar laaye waaye al imaamu du moom kese ko solo al imaamu ahmad ibnu muhammad ibnu hanbal rahmatullah alayhi moom itam daal dina koy solo waaye naka noonu al imaamu al imaamu an-nasaa'i at-Tirmidhi d'abord an-Nasa'i wak al-imam Ibn Majah al-Qazwini rahmatullah ala al-jami' al-imam al-Bukhari benn bërëb la ko indi waaw mu ne te muy kitabul adhan babu fadli salati al-jama'a mu ne haddathana Abdullah ibn Yusuf mu ne ki ñu nettal ma Abdullah ibn Yusuf ñu ngi koy gis fan yi yëpp at-Tinnisi Abu Muhammad al-Kula'i ad-Dimashqi al-Misri Abu Muhammad daal di génn àddina li nga xamante ne mooy la deux cent dix-huit ñii ne deux cent dix-sept nekkoon koo xamante ne nii ñii gën a dëgër ci ñu jële mu wax fa ci imaamu Maalik waxoon nañ la ñoom Yahya ibn Ma'in ak Ali ibn al-Madini ñoom euh, buus euh, al-Qa'nabi moom doonuñ ko woon teg ci kaw kenn moom lañ féetaloon kaw Muwatta yi waaye kii Abdallah ibn Yusuf nii bokk na ci ñi nga xamante ne ñoom seen Muwatta mooy li gën a dëgër hmm? voilà Euh, euh, euh, loolu lu ama am solo la ah loolu lu ama am solo la waaye jële nañ tamit ci ki nga xam ne Yahya ibn Ma'in tamit jële nañ ci moom mu ne desul ci Muwatta bu gën a dëgër Abdallah ibn Yusuf ak al bi voilà miñ la doon wax sànq waaw Allahu akbar kon moom ku dëgër la woon Euh, euh, ku euh, yéeme moom mi moo imaam al-Hafiz ne mutqin min asbati an fi al-Muwatta ku dëggu la waaw ku brillant la takk mbir yi xam leen bokku ñi dëgër ci nit ñi ci Muwatta u Malik ibn Anas hmm? <laughs> imam ibn Adi nag dana saduqun ku dëggu la la ba'sa bihi passab c'est pas mu naan wal Bukhari ak dëgg ak ni mu ànd ak dëgër ci ni muy jële xadiis euh, ci moom la sukkandikoo ci euh, buy jële ci Malik bokk na ci ñim sukkandikoo du moom kese kon mu ngi noonu mu ne tawa minhu sami'a al-Muwatta dégg na ci al-Muwatta waaw waaw mais li ñee wax mooy li gën a dëgër mooy que ne moom euh, jabal la woon montagne la woon moom Abdallah ibn Yusuf at-Tinnisi rahmatullah alayhi qaala mu ne akhbarana Malik mu jële ci sëriñam bi mu ne xabaare Malik bi Malik ibn Anas ibn Abi eh, Anas ibn Anas ibn Malik ibn Abi Amir al-Asbahi di imaamu daaril hijrati gare addina l'an quatre-vingt-quatorze génn addina l'an nekkoon imam bi nga xam ne bu kenn dul présenté e, muy jiitu ngiru maliki rahmatullah alayhi an nafi mu jëlo ko ci sëriñam di nafi mawla abdullah ibn umar abu abdillah radiyallahu anil jami' e, nga xam ne moom mu ngi génn àddina la cent dix-sept ñii ne cent cent dix-huit woon ci ñi nga xamante ne ñu dëgër ci ba pare faqih la woon boroom xam-xamu hadis bu rëy même bu dee hadis la gën a siiwe mais boroom boroom fiqh bu rëy la woon moom Naafi' mawla ibn Umar radiyallahu ta'ala anil jami' an ibni Umar mu jële ko an Abdillah ibn Umar mu jële ko ci Abdillah ibn Umar ibn al-Khattab ibn Nufayl ibn Abd al-Uzza ibn Rayah ibn Abdillah ibn Qurt ibn Razah Abu Abdirrahman al-Adawi al-Makki al-Madani radiyallahu anhu nekkoon doomu Sayyidina Umar al-Khalifa radiyallahu anhuma anna Rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala salaatul jamaa'ati tafdulu salaatal fadli bi sab'in wa xam wa ishriina daraja voilà nii la ko al imaamul Buxaari indi kaanta al imaamu Abul Husayn Muslim ibnul Hajjaaji rahmatullahi alayhi ah. kaanta moom imaam Muslim eh, daf ko jële ci ñaari yoon eh. mu ne mu ngi ko di kitaabul masaajidi waaw wa mawaadi'i as-salaa baabu fadli salaati al wa bayaani at fi at-taxallufi <laughs> buntu bi surah yi def <laughs> baabu fadli ngëneel bi salaatul jamaa ñoom Imaam Nawawi moo ko def ngëneelu julli mbooloo wa bayaani leeral ak taral bu sharia taral ash-shaari' yeneen saa fi at-taxallufi di wutee julli mbooloo <laughs> mu ne haddathana Yahya ibn Yahya a mu tudd benen o xam ne <laughs> itam mu ne haddathana nettali nañu Yahya ibn Yahya ni Yahya ibn Yahya ibn Bakr ibn Abdirrahman ibn Yahya ibn Hammad at-Tamimi al-Hanzali mawlahum ñi ne min Qarila Abu Zakariya an-Naysaburi al-Khurasani rayhanatu Nisapur rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn àddina mu ngi génn àddina la 142 génn àddina la 226 Eh, moom mii nag ku yéeme la woon moom tamit wax naa la sëriñ la ci imaamul Bukhari ak imaam Muslim waaye eh, ñu imaamul Muslim mu ëppoon lu mu doon jële ci moom moo gën a takkook moom eh, waa imaamul Bukhari it kii sëriñam la rahmatullahi alayhi moo tax al Isaaq ibn Rahawayh naan man masumaa gis <laughs> maa ra'aytu mithlahu wala ra'a mithla nafsihi <laughs> Ishaq ibn Rahowi nee na gis nga Yahya ibn Yahya non seulement man Ishaq moo doon xaritu imaam Ahmad bi masuma gis ku mel ni moom waaye moom ci boppam masula gis ku mel ni moom xam nga lu mel nii la Ali ibn al-Madini waxaloon imaamul Bukhari bim naan imaamul Bukhari nee na ñu nettali ko radiyallahu anhuma nee na moom du wàcce boppam devant kenn ku dul yow mu ne bàyyi leen wax jooju bu leen ko déglu gis nga Muhammad ibn Ismaïl moom masula gis ku mel ni moom Allahu akbar <laughs> lu mel noonu lañ seedee la euh, Ishaq ibn Rahawi Ishaq ibn Ibrahim al-Hanzali seedeel si ki nga xam ne mooy Yahya ibn Yahya mi nee na mane man ci sama bopp ya te moom xaritu imaam Ahmad la <laughs> hein la euh, euh, mu ne man masumaa gis ku mel ni moom tam moom Yahya Yahya ibn Yahya rayhaanatu Naysabur kat bu neex parfois muy doon diffuser li xeejal sët neex ndax yiwum ci Naysabur ak li ko wëral waaw ndax fadluhu llahi alayhi azim gëneelug yàlla ci kawam dafa màgg kooku masula gis ku mel ni moom allahu akbar <laughs> la hawla wala quwwata <laughs> waaw wala imam al-Hakim ne imamu asrihi bila mudafaa <laughs> ne moo doon sëriñu jamonoom ci loo xam ne amul benn buuxante raj-raj loo xëccoo non loolu moom c'est c'est clair quoi waaw <laughs> waaw waaw akbar hein waaw ñëwee ba benn bis mu ne moom ya Ishaq ibn Rahawayh moom mii asbatu min Abdurrahman ibn Mahdi moo gën a dëgër xam mbokkam bu mag boobee bu ponkal boobee jàmbaarul islam boroom xam-xam bu rëy boo bële nitu yàlla bu sell boo bële Abdurrahman ibn Mahdi <laughs> mu ne Yahya sax bu gën a dëgër te ñoom ñëpp ay taalibe la ñoon tamit ci imaamu ki nga xam ne mooy Malik ibn Anas kon haddathana Yahya ibn Yahya te moom daa bokkoon ñi nga xam ne ñooy bu imam Malik toogoon ñoom ñoo doon jàng hadith yi qaala mu ne qara'tu moo tax moom dane jàng na ala Malik ngi ñu nga sang imamu deelil yi jële deen Nafi' gi na nga sang an ibni Umar radiyallahu anhuma gi na nga sang anna rasulallahi sallallahu alayhi wa sallam qaala salatul jamaati afdalu min salatil fajr bi sab'in wa ishrina daraja voilà léegi imam kii Euh, euh, euh, kii nu mu tudd imaam Muslim da cee teg beneen automatiquement beneen càllale mu ne had wa haddathani Zuhayr ibn Harb wa Muhammad ibn al-Muthanna mu ne te nettani Zuhayr ibn Harb di Zuhayr ibn Harb ibn Shaddad Abu Khaysama an-Nasa'i al-Baghdadi rahmatullahi alayhi moom mu ngi génn gane àddina l'an soixante génn àddina l'an deux cent trente-deux am ñu ne l'an deux cent 34 rahmatullahi alayhi moom itam ku ku imaam Muslim <laughs> ka jële ci moom aka bari waaye Zuhayr ibn Harb rahmatullah alayhi ku dëgër ponkal la moom it wa Muhammad ibn al-Muthanna sëriñ waa kutubu sitta di Muhammad ibn al-Muthanna Abu Musa az-Zamin al-Anazi al-Basri rahimahullah gane addina la 67 génn addina la 252 rahmatullahi alayhi kër si wax naa la sëriñ waa kutubu sitta rahmatullahi alayhi qaala ñoom ñaar ñu ne haddathana Yahya ñu ne nettali nañu Yahya di Yahya ibn Sa'id nag ah bu jàpp Yahya ibn Yahya de non Yahya ibn Sa'id ah ponkal mango ibn Farrukh al-Qattan al-Hafiz moom mii sëriñ ñoom Ahmad imam Ahmad imam Ishaq la rahmatullah alayhi taalibe ki nga xam ne mooy Ishaq ñoom imaamu Malik ak ñoom euh, as-Sawri rahmatullah ala al-jami' Abu Sa'id at-Tamimi al al-Ahwal al-Qattanu kii moom non seulement imam la woon mais qudwa la woon mooy royukaay la woon <laughs>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 Euh, euh, euh, ku ku yéeme surtout Seydina Omar radiyallahu anhu qaala mu ne axbarani xabaare na man dong Naafi'un di Naafi' mi gisoon sànq Abu Abdillah an ibni Umar radiyallahu anhuma an an-nabi sallallahu alayhi wa sallam annahu qaala salaatu rajuli fil jamaa'a taziidu ala salaatihi wahdahu sab'an wa ishriina voilà mu ne julli nit ki ci mbooloo day yokku ci julli moom dong ci vingt-sept li nga xam ne mooy Eh, sab'an wa ishrina bu waxul daraja waxul juz'an waxul bi'fan ndax loolu dinañ ci ñëw surtout hadis eh, bi ci tegu bi ñuy gis hadis numéro dix bi taxawuñ ci woon bu baax parce que temps yooyu bi ñuy tàmbali boo fàttale ko yaa vay <laughs> doonuñ woon taxriij bi doonuñ ci woon taxaw waaw mais amaana eh, hadis bii mu ci teg après dinañ ci taxaw tuuti voilà parce que dafa am ci boroom xam-xam yi ñoo xam dañ ne bi'f daraja ak juzu bokkuñu am ñu ne benn la c'est la même chose <laughs> surtout xadis bi ci tegu mu nga xadis Seydina Abu Hurayra bi borom Riyad bi indi ko xadis numéro 10 ci Riyad bi boobu moom mooy ñett yooyu yépp ñëw na ci waaw boobu nag vingt cinq la doon wax mooy imaam wa xadis Seydina Abu Hurayra radiyallahu anhu ak bid'an wa ishrina waaye xamsan wa ishrina lañ doon wax foofu am na di'fan am na juz'an am na darajatan loolu moo tax nag boroom xam-xam yi ñi nga xam ne comme ñoom imaamul hafiz an-Nawawi yi rahmatullah yi bi nga xamante ne ci lay shara ci al mu ne loolu lépp c'est la waaw waaw te képp koo xam ne nee na mbir yi dafa wute juz'u ak di'f ak yooyu wute la mooy euh, ci lang ni wute na mais ci hadith bi hadith bi dañoo ñëwee ñoom ñëpp loolu lañ ñëwee te loolu dalay wan lii lay wax am ñoo xam ne droit yoo xam ne bi'fu bon lenn lii dinañ ñëw ci li imaam al-Hasan Hajar tamit di wax naan amaana mu nekk ci tafannul ruwaat te ne bon ñi nga xam ne ñoo soloo xadiis bi amaana ñoom ñoo ci soppande foo noonu ñenn ñi wax bi'fu ñenn ñi wax juz ñenn ñi wax euh, euh, ci yooyu daal moo expression bi nga xam ne moom la ñu utiliser mais loolu it daaj laaj lu ko leeral du loo xam ne rek dañuy toog ne comme que al-mutqinun al-asbat ñoo ko soloo euh, ñu rek ne amaana loolu la mooy amaana goog il faut mu am lu mu waaw loolu <laughs> insha allah dinañ ci ñëw moo tax ñoom al imaam al xaafiz an-Nawawi jàpp ne képp koo xam ne nag daa jàpp ne lii nii ak njuumte la que ne juzu euh, mook euh, denf ak yooyu daraja c'est pas la même chose loolu ak def-def la la waaw mais nag am na ñoo xam ne loolu lañ jàpp ne loolu c'est pas la même chose waaw alhamdulillah même bu dee euh, wax jooju noonu bu dee daraja di nga gis yoo xam ne dafa ñëw daraja vingt-sept am yoo xam ne hadiisu mooy Ibnu Umar bi moom loolu la dinañ ñëw léegi li imaam al-Hafiz Ibn Hajar di wax loolu comme ça mu gën a leer côté boobu insha allahu taala kon ci gàttal bi loolu mooy taxrij bi léegi nag mu des eh, waaw léegi ginnaaw njàngat bu njëkk bi ana ban lëkkaale la amal suñu bët bët ñu ne lëkkaale bi leer na baabu fadl salaatil jamaa moom lañ la doon wax léegi di la jox exemple ci ki nga xam ne liggéeyam bi muy liggéey 1000 euros lay am ñu ne ko am na loo xam ne lu ndaw ngay def ñu multiplier li sa 1000 euros vingt sept mille ngay am au lieu de mille euros waaw tu gagnes combien vous gagnez combien monsieur excusez-moi dans votre euh, atelier non ah non man moom ay cinq mille quoi ñu ne la nag léegi am na benn affaire bu ndaw boo xam boo ko defee cinq mille boobu fois vingt sept lay doon cinq mille francs waaw képp kenn ci ñun di ko fexee am kon gëneelu julli mbooloo ni mu féetee kaw ci julli kenn vingt sept fois mu ngi mel ni waa ji julli woon vingt sept fois door a am dab lële te lool sax du dab mu du tax mu dab point ah. waaw allahu akbar waaw kon nag nañuy julli mbooloo fi mu gëne wax ko waxati ko mooy dem ci jàkka yi mais bu dee jàkka yi demoo fa it na nga yow fa ngee jullee moo xam ak kër la wala foo xam fu ngeen daje na ngeen fexe julli mbooloo quand waaw bu leen def julli joor ku nekk jàpp nga gis gaa yoo xam ne man xaw ma ban ban ban feebar moo leen dal julli day jot ñëpp xam ne julli jot nañ ñii di jàpp ñii di kii ñoom taf taf ñu dugg fenn julli ñëw boobu laajee sa waay ñu aywa pare nañ bismillah ñu julli diw naan nga dégg ma man moom julli naa ba pare. wala yaa yow yow da ngaa feebar wala lu la dal yow yow da nga feebar ah tee yow ah alors que yonent way saa saam waa yi nga xam ne dafa dugg ci jàkk ji fekk yonent saa salaam mu ngi toog ak ak saxaaba yi waa ji tàkkusaan kat la doon julli mu jóg waa ji ñëw bëgg a julli yonent saa salaam ne ana kan moo koy may mbooloo doon waxal julli nañ ba pare Seydina Abu Bakar ne man radiyallahu anhu mu ne ko mu dem waaw moom julli na ba pare Seydina Abu Bakar yonent bi alayhi salaam ne ana mooy tasaddaq ala euh, sarax ko may ko mbooloo Seydina Abu Bakar ne man mu jóg nekk ci wetu waa ji waa ñu julli ñoom ñaar